fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil xaamisi wa salaasiin ba'dal mi'atayn kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw biñ jeexalee ci sunu jotaay bii ñu génn. juróomi xadis yi nga xam ne moom la al imaamu al xaafizu al xujja an-Nawawi rahimahullah indi woon ci buntu bi ngir leeral ni mu ko tudde woon mu tudde woon ko baabu bayaani jamaatin min ash-shuhadaa fi thawaabil aaxira wa yughassaluuna wala wa yughsaluuna wa yusallaa alayhim bi xilaafi al-qatiil fi xarbi al-kuffaar mu ne buntu bi da koo sampoon def ko ngir leeral mbooloo yoo xamante ne nii ay martyr lañu dañuy am darajaay martyr mais ca àlaxira waaye dañ leen di sang jullee leen wuuteeg ki nga xam ne moo faatu ci toolu xare ak yéeféri gisoon na walillahi alhamdu wal minna juróomi xadiis yi ci indi doon recensé ñi nga xam ne ñooy shahid ñi nga xam ne bo yonente bi alayhi salaatu wassalaam ash-shari'u alayhi salaatu wassalaam moo leen jox darajaay martyr ci àllaaxira boole woon na ci tamit ki nga xam ne moo faatu ci toolu xare moo xam dañ ko faatu walla dafa faatu ci toolu xare ñooñu ñoo gin a tax ñuy wax martyr waaye fii leeral ñeneen ñoo xam ne lañuy yer daraja jooju tey nag comme niñ ko waxoon ñu war a dugg nag ginnaaw bi ñu gisee xadiis yëpp recensé yi nga xam ne ñoom la ci al imaamu Nawawi rahimahullah daal di cité fii te ñi nga xam ne ñoom la indi ci suñu xadiis yi muy ñu yemoon ci ci neuf lañ ci la ci waxoon nañ la ne euh, ku mel ni al imaamu al xaafid ibn Hajar rahimahullah moom daal dina ti euh, dajale li nga xamante ne mooy quatorze yoo xam ne nee yooyu moom wa qad ijtama'a lana min at-turuq al-jayyida akthara min xasla waaye fa inna majmu'a ma qaddamtuhu mimma ishtamalat alayhi al ahadith alladhi dhakartu arba'a ashara xasla voilà mu ne ñun de dajale nañ yemb na ci ñun te dajale nañ ci jot nañ ay yoon yoo xam ne yu baax la lu ëpp vingt ay mbir yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ñooñu darajaay shahid la yor waaye li nga xam ne moom la jiitaloon ci bi muy saraa xadiis eh, bunt boobu dinañ ci ñëw léegi Euh, mooy euh, moom hadith yi nga xam ne tudd na ko quatorze la waxoon nañ la ku mel ne al imam Badruddin al Ayni euh, moom itam ne woon contemporain am ndax imam al Hafiz na Hajar moo njëkk tàmbali bi sara Sahihul Bukhari waaye imam Badruddin it da doon sara ci wet gi yenn yi buñ ko ko dañ ko ko doon wan yu imam al Hafiz léegi am ñu ci wax léeg-léeg mu d'accord waaye léeg-léeg du ci d'accord alxanafi rahmatullah alayhi moom quarante la ci limoon bi nga xamante ne ci lay sara fathul baari ci umdatul qaari rahmatullah alayhi waaye ci juróona ëpp lu mu indi mooy al imaam al xaafiz as-Suyuuti rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan waasi'a nga xam ne moom bi imaam al xaafiz al Hajar bi génn àddina trois ans la parce que 849 la juddu al imaam al xaafiz as-Suyuuti al imaam al xaafiz Ibn Hajar génn àddina 852 imaam Badruddin 855 la génn àddina rahmatullah ala al jamii mooy mais imaam as-Suyuuti bi mu nee gone euh, waajuram da ko doon indi ci jataayu al imaam al xaafiz Ibn Hajar moo tax ci kaw noonu rek lañ naan taalibeem la même bu dee ne joxu ko joxu ràññee yenn ràññee yi voilà kon moom moo ci. Eh, indi lu bari ci eh, eh, abwaabu saada fi asbaabi ash-shahaada walillahi alhamdu wal minna bon loolu nag waxoon nañ lu ñu fi nekk di ko lim mais gis naa ki al al al al cheikh al éthiopie rahimahullahu taala al makki al éthiopie rahimahullah génn àddina yaa quatre ans deux mille vingt et un deux mille vingt euh, nekkoon boroom xam-xam Makka euh, bi muy def shara sahih imam Muslim ci al-Bahrul Muhit as-Sajjaj sharh sahih al-imam Muslim ibn al-Hajjaj foofu way nak yi cay weer yi nga xamante ne moom la al imam Suyuti daal di lim xam naa loolu dinañ ko tudd ci bu ñuy jeexal insha allah bu ko defee ñu am ci yooyu yëpp même bu dee wax nañ la nag yooyu am na yu wér am na yu wéru na ko noon imaam Badruddin al-Ayni yi mu tudd am na yu wér am na yu wéru ki gën a sedd ci mbiri moo imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala ngir xam ñan ñooy ñi nga xam ne daal wér na am nañ darajaay xasan wala xadiis yooyee wala saxiix xadiis eh, bu baax wala bu wér tukkee ci yonent bi alayhi afdalu salaati wassalaam léegi imaam al-Hafiz Ibn Hajar kon comme niñ ko diggoon ñu war a jël liñ jël imaam Badruddin duñ ko jël parce que ginnaaw gi laa ne bon li imaam al al al al al Éthiopie rahimahullah way eh, jële ko ci asbaabu saada yi ñu tudd imaamu Suyuti yi dafa dugalaale yii yëpp voilà Euh, te yooyu euh, comme que am na yoo xam ne moom imam Badruddin bon léeg-léeg dina dina si ne bii kii wéral na ko ad-Daraqutni nee na wér na wala kii tudd na ko waaye mbir yi am na yoo xamante ne nii wéru na voilà euh, léegi kon ñu daal di ñëw nag ci al imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah mu ngi ko wax ci kitaabu li ñuy wax nii boo ko bëggee gis ci Fathul Bari da ngay dem kitaabul jihaad wa siyar baabu Euh, euh, mooy euh, buntu bi nga xam ne ash-shahaadatu sab'un siwa al-qatl intitulé bi noonu liñ tudde buntu bi imaamul Buxaari taa yëpp gis nañ xadiis yi yu bari foofu la ko indi mooy foofu noonu suñu xadiis bi njëkk a gis bu Seydina Abu Hurayra 1353 mooy premier xadiis bu mu fa indi an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ash-shuhadaa'u xamsa voilà al-mat'uun wal-mabtuun wal-ghariiq ak yooyu ñooñu foofu noonu avant loolu nag mooy ni ñu tudde buntu bi bi muy saraa lool ci laal imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah daal di taxawe nag indi lii nga xam ne moom la indi fii eh, di ci wax léegi premièrement hein ni ñuy def mooy dañuy gis ñun yi nga xam ne jotoon nañu ko gis dañ koy recenser wax ne lii ak lii yii lañ gisoon neuf yooyu après nag ñuy xool nag lan moo ci tegu ñan ñoo ci tegu xam naa noonu mooy gën kon dañuy tàmbalee li nga xamante ne nii moom la moom lañ gisoon <coughs> mooy kon boo seetloo xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mille trois cent cinquante-trois di xadiis bi njëkkoon boobu mu ne woon ash xam ah, xamsa mu tuddoon al-mat'un mooy le pestiféré ki nga xam ne peste bi muy feebar boo xam ne bu ñu xamoon la loolu nag amaana après bu ñu paree nañ ci taxaw mooy wuute naag épidémie al waba muy feebar boo xam ne daa gaaw a tas comme niñ amoon coronavirus loolu lool loolu du loolu du peste ah lu nit ñi xamoon la surtout jamono yi ñëw génnoon te bu ma soon a dugg ci dëkk daanaka dafa doon ravager waaw nekk ay góob yoo xam ne nit ñi di am ci seen côté yi nga xam ne ay poqataan ay nopp yeeg suufu nopp yeeg ak ruq côté yu ruq yi nekk loo xamante ne euh, da jóge tamit euh, peste ci kaña yeeg yooyu ak tamit yoo xamante ne ta ci deret ji lay affecté affecté feebar yu garaw yoo xamante ne nii bu ñu xam la loolu wuute nag pandémie mooy li ñaan wabaa feebar boo xam ne dafa wër nit ñi waaw loolu lu jara bàyyi lu jara lu jara kii la parce que loolu bokkuñu ah ñaar yooyu bokkuñ mooy dëgg la peste bu nekk wabaa waaye du wabaa bu nekk mooy peste voilà c'est ça comme ni nga xamante ne noonu la ko al imam Ibn Sina euh, rahimahullah di euh, euh, tubaab yi naan ko Avicenne <laughs> <laughs> hein muy Abu Ali Ibn Sina fekk al imam al-Hafiz Hajar doon toxal ay waxam naan at-ta'un euh, euh, euh, di expliquer lan mooy ta'un xam moom grand médecin la woon al imam Ibn Sina <laughs> rahimahullah taala Abu Ali <laughs> tubaab yee ko kii francisé naan Avicenne voilà mooy Ibn Sina voilà ñoom dañu tàmm yooyu Ibn Rushd naan Averroès <laughs> voilà mu naan affaire yi day xew yahdusu fil mawaadi'ir raxwa wal maghaabin min al badan waaw wa aghlabu ma takunu tahta al ibti aw xalfa al uduni voilà aw inda al arnaba waaw qaala wa sababuhu damun radi'un ma'ilun ba ni muy jeexe fekk muy wax ne fi muy ëpp lu muy nekk nag mooy ci suufu bokkataan yi foofu lay manifesté woo ak ci ginnaaw nopp bi ak euh, ci catu bakkan yi yooyu après di wax sababam naan deret la joo xamante ne day wal waaw nga xamante ne day yàqu waa nga xamante ne day yàq cër yi par benn benn waaw dal di chamboulé euh, métabolisme corps bi ak yaram bi ni muy doon lépp voilà waaw ba pare daal di bu ko defee cœur bi dootul comme que mooy centre névralgique du corps information yi koy jóge ak lépp lu koy jóge du baax waaw dootul amati benn synchronisation bu baax waaw day ñëw salfaañ yaram bi yépp waaw bu ko defee anticorps yi dañuy dañuy am problème waaw dañuy am problème yi nga xam ne ñoom la boroom bi def ci yaramu doomu aadama bi ngir mu koy saytu loolu ngan di problème la ñuy am ngir xo te mooy bi affaire bi exterminer leen gañe leen dootuñ jariñati dara waaw léegi nag euh, euh, euh, ginnaaw loolu nag laloon doon wax ne loolu nag ne eh, ci la doon wax nag ne après moom eh, eh, al imam Abu Ali ah, ibn Sina rahimahullah di wane na nag ne loolu nag bokkul ak wabaade waaw <laughs> waaw bokkul ak wabaa waaw bokkuñu waaw ta tamit après moor hmm, al imam al hafiz rahimahullah bi muy def conclusion Euh, mu ne wal xaasilu fekk mu ngi indi waxu ñi nga xam ne ñooy ñoom al imam al Ghazali ñoom imam Abu Ali ibn Sina ak ñi nga xam ne docteurs yeeg médecins yeeg ak borom xam-xam yaag waa ahlul lugha gim ngaa bi nga ko indi mu ne wal xaasilu ah substance mën nañoo tënk mi anna xaqiqatahu que ne dëgg-dëgg euh, euh, taa'un muy peste xam nga lan la après muy wax waramun yanshaw an hayajaani dam awin sibaabi dam ila aduwin faysuduhu ah wa ana ah mu ne wa anna ghayra dhalika min al-amrad al-amma an-nashi'a an fasad al-hawa yusamma ta'unan bi tariq al-majaz li-ishtiraki fima fi umum al-marad bihi aw kasrat al-mawt voilà wad-dalil ala anna at-ta'un yughayiru al-waba ma ja'a fi as-sahih anna at-ta'un la yadkhulu al-madina wa ma fi hadith 'Aisha qadimna al-madina wa hiya awba ardillah wa fiihi qawlu Bilaal axrajuunaa ilaa ardil wabaa wa maa fi hadiisi abil aswad qadimtul madiina fi xilaafati Umar wa hum yamuutuuna mawtan zarii'an ah kon nag wa maa fi hadiisil uraniyyiina annahum istawxamul madiina voilà wa fii lafzin annahum qaaluu innaa ardun wabi'a fa kullu zaalika yadullu alaa anna al-wabaa'a kaana mawjudan bil madina wa qad sarraha al hadith al awwal bi anna at-ta'un la yadkhuluha fa dalla ala anna al waba'a ghayru at-ta'un wala ghayru at-ta'un wa anna man atlaqa ala kulli waba'in ta'unan fa bi tariq al majazi voilà kon lii la moo tax lu ama am solo bahsun nafisun jiddan lal imam al hafiz comme ni ko <laughs> no imam al hafiz waja <laughs> no barki yàlla laa wax <laughs> non mais c'est c'est incroyable quoi moom <laughs> la def non mooy nit koo xam ne li mu yër non li mu yër li nit ku ko yër <laughs> waaw loolu akbar fekk bi waxee nag wax yi ku nekk li nga wax ak li nga ak yooyu ak boroom xam-xamu loi yeeg médecin yi tëje ko waxu Abu Ali ibn Sina bi mu ne kon nag mbir mi dañ ci xame ne kon te dëgg-dëgg li substance li nga xamante ne mooy kon euh, peste kon xam nañ lan la voilà mooy deret ji mooy am la la mbir mi mooy daw deret ji mooy am problème waaw boo xamante ne ab feebar la boo xam ne ci deret ji lay attaque waaw bu ko defee mu dem ci cër yi da di yàq cër yi par benn benn waaw ak yu mel noonu moo tax mu ne nag bu ko defee nag lépp yeneen gantaa yeneen feebar yi nga xam ne ci jaww ji lay xew waaw ñu koy woowee taa'un peste hein comme coronavirus <laughs> nga xam ne ci jaww ji la moo tax gaa yi day li ñuy doon nooyi moo tax ñu la doon wax solal li nga xam ne mooy ay ay ay ay kii num tudd waa ji eh, di solloo nit ñi ay masque ngir mën a mucc ci li nga xamante ne mooy peste bi yooyu noonu dañ koy woowe taawun naan peste waaye loolu bi tariqil majaz loolu mooy set pas réellement la peste hein loolu c'est juste euh, d'une sens figuré waaw dañ ko koy woowe mais dëgg-dëgg du mooma voilà du peste waaw dëgg-dëgg du peste voilà waaw am sens propre am sens figuré mooy du peste dañ ko koy woowe nag ndax lan lan moo tax ndax li ñu bokk ñoom ñaar ci feebar bi bu ñëwee ni muy daje fépp wala presque fépp wala bariwaay bi muy xam ne moom lay rey ci nit ñi ñaar yooyu ñu bokk moo tax ñuy woowee épidémie yi di ko woowee peste alors que du peste ah moo tax mu ne bu boobaa nag ci ngay xame ne mooy kon peste bu nekk wabaa la mooy pandémie la épidémie la waaye du épidémie bu nekk mooy peste voilà du feebar bu law bu nekk rek peste la alors ko peste feebar la luy law ate dafa gaaw a nekk loo xam ne luy wàlle la waaw gis nga doon décimer gars yi lu bari comme ta'unu Amwas Sénégal amoon nañ fa tamit année 1917 yi voilà côté yooyu mooy peste dafa garaawoon waaw loolu day day décimer bu baax waaw kon nag mu ne te liy wane ne ta'un wute nag muy peste bi wute na ak li nga xamante ne euh, euh, mooy lu euh, mu tudd mooy pandémie mooy épidémie feebar yooyu nga xam day day day tas mu ne li ñëw ci saxiix bi nga xam ne yonent bari saasaam ci boppam moo ne peste du dugg Medina peste du dugg Medina non seulement Medina mais du dugg Makka tamit léegi mu ne ak li nekk ci lool boo jël xadis boobu teg noonu ak xadis Sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi ne bi ñu ñëwee ñun dëgmal na ñëw Medina fekk mooy dëkk bi dina bari foop gu tasaaroo dëkku àddina bi <laughs> waoy aw waaw mu ne tamit ca la wa te ca xadis Sayyidatu Aisha boobu la doon wax ne c'est di nettali Sayyidina Bilaal radiyallahu anhu la mu doon wax eh, mbir yi metti woon ko lool ndax dafa feebaroon mook sangam Sayyidina Abu Bakar ak moom radiyallahu anhu léegi ci la doon waxe woon Bilaal naan akhrajuna ila ardil waba naan yéeféer yi de génne nañ ñu ci kër gi nga xam ne mooy këru feebar yu taxaaroo yi voilà kon nag waxiya te mooy euh, euh, loolu la xadis ba mu ne xadis abul aswad bi bi nga xam ne gisoon nañ ko fii ci ci ci <laughs> Riyad bi nga xam ne dane man qadimtul madinata waaw mu ne man daal damaa damaa dama dikk waaw damaa dégmal Medina ci jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu fekk waaye nit ña la hawla wala quwwata yamutuuna mais maa ngi fekk nit ña Medina ñu ngay faatu di dee mais mawtan varian waaye yow faatu gu gaaw fekk benn épidémie moo xamoon benn feebar boo xam ne bu ravageuse la waaw mu ne ak xadiisu oran yu ne yi te ñoom biñ ñëwee mooy mal day pays da leen jàpp mooy Medina miinuñu ko comme euh, ni nga xam ne ñoom la daloon ñu leen fi jiitoon ñu fa ñëwoon te mii lu ñu woon jooju feebar wa dugg leen voilà ndax ci jaww ji la ne woon mu ne yooyu yëpp day wane ne loolu te yeneen saa sam ne na peste du dugg Medina alors que yooyu amoon na fi loolu moo tax bi coronavirus amee gars yi jàpp ne waa coronavirus voilà yeneen saa sam ne woon na yeneen saa sam daa wax euh, euh, du dugg Medina waaw <laughs> loolu fu mu ko wax xanaa déggoo li la Abul Aswad mi wax ak tamit xadiis yi ñu romb nii ah mais dina doon am feebar yu wër yoo xam day tas di rey ñu bari yooyu saa saa waxul peste la la wax voilà yooyu ñoo dul dugg Makka ak Medina mais quant à comme ay feebar yu tas comme coronavirus bañ a dugg loolu yonent may saasam waxul loolu ta saxaaba yi ñoo lu la xam lool ak boroom xam-xam yi kantaa ñi xamul nag fi confusion yi am mooy ñi nga xam ne dañuy woowe peste di ko woowe non di woowe wabaa pandémie épidémie di ko woowe saaru foofu la problème bi amee parce que bu nee nit ki da koo wax loolu firéel ko ko noonu neneen saasam nee na épidémie du dugg Medina feebar boo xam ne day law mais kooku kay bu coronavirus amee ñu gis Medina gaa yi ñu tëj daanaka Makka ak yooyu ak jàkka yi niñ doon def waaye sa waay bu boobaa waaj na ah waa man moom nu mu demee noonu ndeke yéen yéen a waxul yeneen saa salaam wax waaw pandémie wabaa épidémie loolu ñoom lu ñu xamoon la sax dafa doon am ñoom ñëpp xam nañ ne waxuñu loolu waaw ta'unu Amwaas jamonoy Seydina Omar la ba muy faat ñu bari comme kasab la amoon waaw akku àggul Makka àggul Medina taawun yi am ci àddina bi yépp amul benn bu fa ma sa dugg ñaari réew yooyu mais bu dee feebar la bu law comme ay coronavirus ay tamit bu dee paludisme yu mel noonu yu mel noonu na law <laughs> boo xamante ne dëggu fépp loolu nañ ci bàyyi xel wallahu ta'ala a'lam waaw waaw moo tax imaam al-Hasan ne fu kullu zalika hadith yi yëpp yadullu ala annal waba ak li nga xam ne mooy wopp yu tas yu wér yi nga xam ne doon tas waaw di law kaana mawjudan fil madina amoon na Medina waaw mu ne waqat saraha al hadith al awwal te hadith bi ñu la njëkk a wax sànq ne la ta'un du dugg Medina la yadkhulu al loolu moom leeral na que ne laay du fa dugg kon fa dal la mu leeral ci mu tegtale ci lu leeral nañ ala anna al waba ghayra ta'un kon kon épidémie nekk li nga xam ne mooy peste épidémie la mooy feebar bu law moom lañ naan épidémie waaye du feebar bu law bu nekk moom mooy pesta wallahu taala alam voilà moo tax wa anna man atlaqa ala kulli waba'in ta'unan fa bi tariqil majaz kon nag di ngay xam ne képp koo xam ne bépp feebar bu law comme coronavirus ko ndax moom lañ mujjee xam moo tax may joxe exemple boobu rek voilà <laughs> waaw loolu nga koy tudde peste loolu mooy ci côté sens figuré la waaye dëgg-dëgg loolu laysa huwa al murad du loolu mooy li nga xam ne dëgg-dëgg loolu mooy eh, lañ jublu ci mbir yi kon loolu mooy lu ama am solo la la al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullahu taala daal di wax léegi nag ñu ñëw nag ba léegi <laughs> jógeguñ ci keppaaru al imaam al xaafiz ibn Hajar ginnaaw bi mu leeralee loolu ndax taawun bi eh, moo mooy xadis bu njëkk bi kon ñu nekkaat suñu recensement bi dana at shuhada xam at-ta'un benn al-mat'un bokk ki nga xam ne dafa faatu ci peste wal mabtun ñaar ki nga xam ne biir buy metti moo ko faat wal ghariq ki nga xam ne dafa lab wa sahibul hadmi ñeent ki nga xam ne mooy daa am ay décombres mooy daa am toit wala téej bu wadd ci kawam daanu ci kawam wa shahidu fi sabilillah juróomeel mooy ki nga xam ne mooy ki faatu ci yoonu yàlla léegi nag mu cent cinquante kaat bi ne woon xadiis na Abu Hurayra ba léegi mu ne foofu tuddoon na ñoo xam ne dafa répétitif tudduñu leen woon ah dañ leen a bàyyi woon man maata fi sabilillah fa huwa shahid waaw ndax foofu dane man qutila fi sabilillah fa huwa shahid wa man maata fi sabilillah fa huwa shahid ñu ne woon nañ ko tàqale ndax ci nga xam ne ñaari nit monsieur x monsieur y dem ci toolu xare waaye monsieur y x noonu yee ko rey monsieur y nag moom daa daanu ci façon yéegoon wala oto ba mu yéegoon mu accidenté ci biir toolu xare yi Eh, la la la la mbëkk benn garab mu faatu loolu kooku it shahid la kon mooy siis man maata ku faatu ta du noon bee koo faat ci yoonu yàlla léegi fet moo doon hadith sayna Abdallah ibn Amr 1355 man qutila duna malihi fa huwa shahid képp koo xam ne dañ laa faat fekk bañ lay faat ba nga doon aar di wattu sa alal kooku shahid la léegi hadith bi ci tegoon mooy hadith 1350 1300 cinquante six mu doon xadis Abul A'war Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl voilà Zayd ibn Amr ibn Nufayl euh, dafa mel dama ne woon kii nu mu tudd waay euh, euh, Sa'id ibn Zayd Amr ibn Nufayl kene yaay moo mook Seydina Umar Xattaab bokku ñoon yaay non Xattaab bàyyi te xam na woon waaw non non moom yaayam xam Amr muy euh, mooy euh, baayu Saïd mii mais Umayma bint Abdul Muttalib est-ce que xam nga ne moom euh, ak ak yaayu Zaynab ñoom moom Zaynab hein mook baayu Zaynab mook mook Zaynab ñoom ñoo bokkoon yaay bint Jahsh waaw <laughs> ñoom ñoo bokkoon yaay voilà ak Abdallah ibn Jahsh ñooñu ak kii c'est que bokkul woon allahu akbar <laughs> ñoom ñoo bokk ñoo bokkoon yaay waaye bokkuñu woon yaay loolu ci kaw noonu mooy gis kon ni mu bokkee yonent bi alayhi salaam mooy Sa'id ibn Zayd kon ni mu bokkee yonent bi sallallahu alayhi wa mooy bàjjanu yonent bi alayhi salaam di Umayma bint Abdul Muttalib Euh, mooy yaayu papam mooy maamam bu jigéen <laughs> allahu akbar mooy maamam moom bu jigéen moom Umayma moo doon yaayu kii mais mooy Xattaab bàyyi xam la woon voilà loolu la woon moo tax mu ko doon sonal quoi <laughs> voilà moo taxoon euh, mu ko doon sonal lool euh, wal iyaazu wal iyaazu billah Eh, kon kon ginnaaw loolu nga xamante ne eh, moom gisees nees ko léegi nag ñu war a continuer eh? ñu war a continuer kon kon Sa'id kon gis nga noonu la bokkeeg kii nga xam ne Jahsh moom moo ko dencoon moo tax mooy nag bint Jahsh Eh, ibn Riyab al-Asadi eh, waaye eh, moom ñii ñëpp moo ne woon seen seen kii quoi moo ne woon seen seen yaay waaw kon mu ngi noonee voilà moo ne woon moo ne woon seen yaay kon kon euh, ñu àggale kon ñu ngi woon ci ñu ngi woon ci euh, euh, kon hadith sayna Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne moom dafa nekkoon ki nga xamante ne kon yaayam moo doon kooku kon xadisam xadi maanaam yaayam baayam mm, mbokku ku jege la ci yonent bi alayhi salaatu euh, wassalaam hein léegi kon mu ne woon xadiisam moo ne woon moom moo ñu doon ma wa man qutila duuna maalihi fa huwa shahid waaw képp nag koo xamante ne nii daal dinañ koy faat fekk li moo xam ne moom la doon défendre mooy alalam non non duuna damihi alal mooy deretam ah fa huwa shahid kooku martyr la loolu mooy ki nga xam ne te waxoon nañ la kii nii mooy ki nga xam ne day doon day défendre boppam waaw da doon défendre boppam ay gars ñëw ñoo ñëw agressé dar ko kii euh, mu défendre boppam kooku noonu moom shahid la voilà kooku huwa min ash-shuhada voilà ah léegi mu am keneen loolu doon huit neuvième wa man qutila duuna ahlihi voilà wa man qutila képp nag koo xam ne faat nañ ko duuna ahlihi hein euh, euh, fekk mu doon defaan njabootam soxna walaay doomam kooku shahid la kooku moo doon néew moo kooku moo doon moo doon neuvième voilà te foofu mooy foofu fi la yi imaamu Nawawi rahimahullahu taala daldi yem kon nag eh, ginnaaw loolu ginnaaw loolu tey nag ñu war a ñëw nag ci laal imaamul hafiz ibnu Hajar yi mu si de kon léegi yow neuf yooyu téel léegi il nous faut di di di di di yokk di di rek léegi neuf yi ñaata lañ ciy teg xoolal li nga xamante ne moom laal imaamul xaafis na xajar wax rahimahullah fekk mu doon mooy ci buntu wax nañ la sànq fi nga xam ne foofu la ko indi léegi nag al imaam al mu ne muy eh, muy muy cité <laughs> muy cité nag léegi nag eh, fii eh, nañ def ndànk yoo xamante ne ñëwul foofu. Ah. léegi mu ne muy tudd xadiisu yaa ngi fàttale ko xadiisu Seydina Jaabir ibn Atik te ñu ne la woon imaamu Malik rahimahullah eh, eh, daal dina koy solo xadit boobu la indi mais am na xadiis boo xam ne ñëw na waaw mooy bi mu naan maa ta'uduna shuhadaa fiikum waaye yéen nan nga ak shahidu fiikum nan ngeen jàppe ki nga xam ne mooy martyr ci yéen ñu naan ko ki nga xam ne moo faatu ci toolu xare kese biñ waxee loolu yoon saa saa ne ah kon de yéen <laughs> kon de nag eh, mooy sama martiru xeet kon néew nañu waaw xadiis boobu la indi imaam al-Hafiz nag da koo xaw a tënk mu ne anna nabiyya jaa'a ya'uudu Abdallah ibn Thabit waaw léegi fekk mu naan euh, lii la ko waya mu ne lii imaamul Buxaari ne baabu shahaadati sab'un siwal qatl mu ne mu ne haadihi tarjama lafdu hadiisin axrajahu Maalik min riwaayati Jaabir ibn Atiik ah, anna nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam jaa'a ya'uudu Abdallah ibn Saabit fa zakara al-hadiis wa fiihi maa ta'udduuna shahiida fiikum qaalu man yuqtal fi sabiilillah wa fiihi ci hadiis wa mu ne shuhadaa sab'a léegi loolu da koo tënk léegi ñun nañ ko gis imaamu Maalik kitaabul janaa'iz la ko ëndi an nahyu anil bukaa anil mayit baabu buntu bi nga xam ne foofu nga xam ne mooy tere di jooy ki nga xam ne daal génn àddina waaw waxuñ la jooyu normal lool kenn terew waaw imaamu Malik rahimahullah mu ne euh, euh, mu jële ci Abdallah ibn Abdillah ibn Jabir ibn Atik voilà surtout di doom di euh, moom mu ne rahimahullah an Atik ibn al-Harith mu jëlee ku ñu naan Atik ibn al-Harith wa huwa jaddu Abdillah mu ne tamaamu Abdillah la ibn Abdillah ibn Jabir abu ummihi annahu akhbarahu anna Jabir ibn Atik moo ko nettali Jabir ibn Atik sahaaba la radiyallahu anhu ibn Qays ibn al-Aswad ibn Muriya ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Salima eh, bokkoon ci Ansaar yi Ansaar yi ci waa Banu Salima eh, mu nekk eh, sahaaba bu siiw am na nag ñu ne fekk na Badar am ñu ne non non non wallahu ta'ala a'lam léegi euh, euh, euh, loolu léegi nag mu ne dafa léegi hadis bi lii la wax mu ne anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam de jaa dafa ñëwoon ya'udu Abdallah ibn Thabit dafa ñëwoon ngii seet si Abdallah ibn Thabit benn saxaaba boo xam dafa feebar mu ñëw di ko seet fa wajadahu qad ghuliba mu fekk ah ah feebar bi daal na koy noot dafa saaxa bi yeneen saa salaam woo ko ci kaw wax ko woo ko ci kaw falam yujibhu ngir eh, woo ko ngir mu eh, xa ndax muy kii mu tontu ko waaw léegi nag fa as fastarja yonent bi alayhi salaam nag wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun mooy ci yàlla lañ jóge te ci moom la ñuy delloo fastarja rasulullah sallallahu alayhi wa qaala ghulibna alayka ya aba rabi'a ah noot nañ la de yow abu rabi'a fasaaxa niswa nee na jigéen ñi daal di jooy yaa ji yuuxu nag wa bakay na ñuy ñuy yuuxu tey jooy fa jaala jaabir eh, eh, jaabirun eh, yu sak yu sakkituhunna jaabir ibn Atiq di leen noppiloo fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yeneen saa sallam ne ko da'uhunna bàyyi leen fa idaa wajaba waaye nag bu dee faatu na fala tabkiina baakiya bu leen ko nekk nag di continuer di jooy qaalu ñu ne ko waa rasulallah wamal wujub fekk ñoom xamuñ baat boobu exactement li yeneen saa sallam wax yi lan la ci jublu ñu ne ko waa yeneen saa sallam lan mooy idaa wajaba lan mooy wujub googu qaala mu ne idaa maata mooy bu faatoo fa qaalat ibnatuhu léegi nag benn doomu bu jigéenu Abdallah ibn Saabit mi yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon seet si tamu feebar nii ah bu jigéen bi ne wallahi in kuntu la arju an takuna an takuna shahida ne ah man de maa ngi wat baay bii de ay sa baay man de amoon naa yaakaar ci yàlla bu nga nekk shahid waaw fa innaka kunta qad qadayta jihazaka waajaloon nga sa sa sa ngir dem ci xar yi fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa yonent bi sallallahu alayhi ne ko inna allaha qad awqa'a ajrahu ala qadri niyyati ne ko borom bi defal na ko li nga xam ne mooy yoolam fa nga xam ne fala lu kenn mook lu tolloog yéenéem waaw ba pare nag ci la yoneen saa saa nag laaja laaj bi ne waaw yéen wamaa ta'uduna shahada yéen lan ngeen jàpp shahada parce que xam na ne ndaw si leneen xamul ne lii nii kii nii ak yéenéem boobu mu amoon yéene bu sell te gisoon nañ ko hadith sayna euh, Abdallah ibn Umar yeneen sayna euh, kii doon wax euh, sayna Umar doon wax naan borom bi maa ngi lay ñaan ma nekk shahid ci sa dëkku yonent bi saa saa ba saxaaba yu bari ak taalibe yi saxaaba yi jaaxle wax Seydina Omar moom xalifa bi nan la mën a laajee te xare yi du ñu dina la amee mën a amee darajaay shahid fii parce que gisoon nañ xadiis yonent sallallahu alayhi wa sallam te loolu ko wax képp ku laaj shahada darajaay martyr ci dëgg borom bi dina la ko jotale même bu dee sa kaw lal nga faatu. léegi yeneen saa saa comme bi mu tontoon ndaw si nii doomu Abdallah ibn Saabit bi moo xam ne kon nii am na loo xam ne dese nañ koo xam yeneen tubaab yi saa saa nag ne leen mais yéen eh, maa ta'udduna shahada yéen lan ngeen jàppe martyr qaalu al-qatlu fi sabilillah ñu ne ko ah yeneen saa saa mooy faat ci yoonu yàlla fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yeneen moo ngi wax fa boobu ne ash-shuhadaa'u sab'a siwa al fi sabilillah mais ñi nga xam ne. ay shahid lañu juróom-ñaar lañ boo ci génnee ci faatu ci toolu xare léegi nag nañ ñëw xool ñi muy lim fii est-ce que amoon nañ leen wala lii mu ne déglu de mu ne almatunu kooku gis nañ ko lu pestiféré ki nga xam ne peste bee ko faat kooku kon gis nañ ko faat mu ne kooku almatunu shahid wal ghariqu shahid al ghariq mooy kilab kooku it gisoon nañu ko ci xadiisu sayna Abu Hurayra boobu Euh, euh, ashwadaaw xams kon kooku it kon mën nañoo kii wa sahibu zaatil janbi voilà léegi euh, mooy mooy za sahibu da zaatil janb feebar la boo xam ne non seulement day jàpp fu mooy waa ji muy sëq problème kii muy muy muy nooy nooy bu metti problème respiratoire ba pare day jàpp wet yi wet yi mooy faar yi waaw nga xam ne feebar bu garaaw la waaw ci biir nag lay kii dag bi di yokk di yokk waa ji daanaka tout le temps affaire bi di gën a yokku quoi feebar bi day gën di propager wu waaw waaw ci wet yi lay commencer hein mais ci biir di propager wu nag ci yaram wi waa ji day mujj daanaka day étouffé waaw te en général ku mu dal néewaana mu dal la nga ciy mucc koy mooy bu zaatul ban jann waaw <laughs> léegi kon kooku gisuñu ko woon waaw